abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shaafi'iyu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. <clears throat> fil baab assalaasu mi'a fil baab assalaasu mi'a wa sab'uun wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladii nafsii biyadihi laa tadhabu ad-dunyaa hattaa yamurra ar-rajulu alal qabri fayatamarraqu alayhi wa yaquulu yaa laytani kuntu makaana saaxibi haadhal qabr wa laysa bihi di wa laysa bihi diin illa albalaa muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullah ñu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bi de trois cent soixante-dix Eh, di wax ba léegi ci eh, baabul mansuuraat wal mulah muy baabul mansuuraati wal mulah ci suñu jotaa bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna eh, gisoon nañu uh, li nga xam ne moo doon xadis bi nga xamante ne ci la doon wax ne wa an abi hurayra xadis mille huit cent radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa taquumu saa'atu hattaa yuqaatila al-muslimuuna al-yahuuda hattaa yaxtabi'a al-yahuudiyyu min waraa'i al-hajari wash-shajar fayaquulu al-hajaru wash-shajaru yaa muslim haadaa yahuudiyyun xalfii ta'aalaa faqtulhu walillaahi al-hamdu wal-minna. tey ñu war a gis beneen waaw waaw. allahu akbar mu ne wa anhu hadis mille huit cent vingt et mu ne hadis bi it mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moom la jële woon hadis bi ñu génnoon muy seydina mawlana abu hurayra alxafidu ad-dawsi radiyallahu taala anhu mu ne annahu qaala mu ne neena ah, mu ne na ah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw waaw walladi nafsi bi yadi waat ki nga xam ne man yonent bi alayhi salaatu wassalaam sama bakkan mu ngi ci loxoom mooy kan mooy borom bi tabaaraka wa taala allahu akbar eh, laa tamurru dunya addina bi du romb ba jeex lu dul lii nii ma leen di wax man rasulullah sallallahu alayhi wasallam day xew ba pare addina bi fekk lii xewagul moom xam leen ne àddina bi mënagul a tukki waaw wa akbar loolu de jar naa xam mooy lan euh, mu ne xatta ba yamurra rajul di gis benn waaye daal di romb la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim allahumma sallim allahumma sallim waay waay borom bi borom bi yal na nga yal na nga yal yal yal na nga muccal waaw allahu akbar waaw allahu akbar <laughs> waaw hmm? mu ne lu dul nit ki lay romb bil qabri ar rajulu bu ne lay góor nag amul mafhum góor ak jigéen a ci yam dinañ romb benn qabru romb ay cimetière waaw fa yatamarragu alayhi mu daal di bërëbu waaw ci ci cimetière bi waaw daal di ciy tëdd daal di bërëbu waaw léegi fa yaqul ba pare naan yaa laytani ay way ak a neexoon makaana saaxibal qabr haazal qabr ak a neexoon man mii ma newoon bërëbu borom ba fekk jamono ji fekkoon ñu suuloon ma ak a neexoon ma foog ma bokkoon ci ñi nga xam ne suul nañ leen Allahu akbar way way ñeenaa borom xabru bi waay mu ne walaysa bi diini de du day naa non bi diini diine du diinee ko tax de du diineem ju muy ñàkk moo tax fitna yoo xam ne day ragal diineem naaw du loolu ah non non non du loolu du sobe diineem de moo tax muy nëbët dee déedéet waaye ma bihi illa al balaa nekkul ci moom lu dul ay balaa yu àddina ay musiba ay nattu yu àddina moo waral waa ji di mëbët ay way bërëbu palaasu kii nii bu doon maa fi ne ay maa bëggoon nekkoon ku faatu xam nga lii moom <laughs> allahu akbar mooy affaire bi kon garaaw na waaw affaire bi sincèrement kon garaaw na ko waa mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu waaye naka noonu al imaamu Abul Muslim ibn al rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo laaj mu njëkk mi mooy est ñoom dongo ko solo ñu ne la déedéet al Anas alhamdulillah imaamu daaril hijrati solo woon ko lu jiitu na ko noonu Ahmad ibn Muhammad ak al imaamu ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi ala al jamii eh, al imaamul Buxaari indi na ko ah, eh, ci bi nga xam ne mooy kitaabul fitan baabun <laughs> laa taqumu saa'atu hatta yughbata ahlul qubur allahu akbar buntu bi mu def ci téere bi nga xam ne mooy wax fitna yi xew bu mu jóg jamono di xew. buntu que ne saa taxaw mukk lu dul dañuy ñee li ngay gis ñuy ñee waa bàmmeel yi ñii di rëcc nañu moom <laughs> bala bala <laughs> ah, eh, eh, eh, loolu dama ko déggoon xamatuma nag exactement fan laa ko dégg woon quoi xaw ma nag gars yi dañ doon tooñ wala c'était une réalité mais euh, <laughs> mooy di nga gis nit léeg-léeg am lu xew ba mu naan yé gars yi li ma déggoon dañ ne <laughs> dafa am ay taa quoi taa boobu nag taa Abdou Diouf la woon fay <laughs> yow moo xamoo ko Abdou Diouf la dul ci euh, télé yeeg yooyu quoi yow dundoog Abdou Diouf waaw <laughs> ah, ñun nag borom bi def nañu daal di dund ak njuufa loolu loolu wam euh, yàlla daal dina koy def ñu daal yàlla daal dina koy def waaw waaw loolu yàlla def na ko gars yi ne ta déva mooy première dévaluation année <laughs> quatre-vingt-dix yi en tout cas man boo am ne woon maa ngi koy fàttaliku quoi <laughs> nga xam ne dañuy la nga xam ne ay dërëm la doon jar commencé ñu naan juróom léegi juróomi dërëm la nga xam ne daanaka kenn doonu ko woon fay comme ay ndox yenn yi ci public gars yi commencé ñu lay fayloo ak yu mel noonu mooy ndax dañoo dévaluer xaalis bi amat wàllu day dañ koo day gën a wàññeeku. léegi nag euh, euh, euh, gaa yi <laughs> ne dafa am paay léegi boo defee saaku ceeb yi te góor góorlu Sénégal yi dañuy doon xool saaku ba léegi sax saaku njëgul saaku ceeb bi da leen a yitteel parce que comme comme rek lañuy dund ah, ah bés bu yokkee rek dina am loo xamante ne ah dina yéeme de <laughs> ah, léegi. Euh, euh, ñu ne léegi nag gars yi bi ñu annoncé ne nag dañuy da mooy dañu gars dañu dañuy def journal bi quoi annoncé affaire yi ne dévaluation bi ko dugg na lii wag ñuy loolu gouvernement bi décidé wax wax wax wax wax yokku te loolu li muy manifesté mooy affaire yi day yokk léegi après yu jeexee RTS la woon quoi rajo Sénégal <laughs> rajo Sénégal <laughs> paa yi doon déglu rajo bi <laughs> jekki miñ paree gaay di tàgge quoi di tàgge naan ay njabootu rahmatullah alay jeg yooyu di yooyu yooyu doon am moom moom xaw ma sax ba léegi ñu ngi koy defam déet loolu ba bëgg xaw ma ban siècle laa gëj a déglu affaire yooyu mooy tàgge rajo Sénégal rien que rajo Sénégal ci boppam RTS muy <laughs> rajo bi rajo surtout rajo bi moo xaw ma ban jamono léegi ñuy tàgge <laughs> bi ñuy tàgge tàgge benn waay rek am benn ci paay ne oh kooku di rëcc na moom <laughs> mooy dévaluation bi njëg yu yokku yii de kii de moom rëcc na moom ba mu faatoo tay ba mu faatoo giik wala <laughs> dañ koy tàgge nii <laughs> kii moom rëcc na moom du xam nit ñi yii ñoo xam ne ñun moom la ñu war a dund te lool kat mooy mooy léegi lan ngay xalaat waaw wala yaasu kon <laughs> baabu buntu laa taqumu saa saa du taxaw bu xatta yuxbatu bu yuxbata ba ni ñeewe ahlul qubur mooy ñeeleen ay wooy bu ma mënoon nekk sa place hmm? mu ne haddathana ismailu lool al imam al bukhari mu ne nettal nañu suñu sëriñ ismail rahmatullah alayhi ma ismail ibn abdillah ibn abdillah ibn uwais ibn eh, abd eh, ki ibn malik ibn abi amir ki waxoon nañ la seeru imamu malik mooy yaayam abu abdillah imam na malik ni yaayam la al asbahi al madani gane adna yéen a addina deux cent vingt-six rahimahullahu ta'ala qaala haddathanii Maalik mu ne ki ma nettali man dong mooy Maalik di nijaayam di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani di imaamu daaril hijra génn addina la 179 rahmatullahi alayhi an Abi Zinaad di Abdullah ibn Zakwaan al-Qurashi Abu Abdirrahmaan génn àdduna lan 130 am na ñu 131 am nañu ne 132 wallahu ta'ala a'lam anil A'raj ñu jële ci al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj ñi ne Abu Dawud moo doon dakkantalam ñi ne Abu Hazim ñi ne Abu Muhammad génn àdduna lan 117 mooy càllale bu siiw bi am na ñu lii mooy as mooy asahhul asanid am nañu wax xam nga imaamu Malik daa jàpp ne asahhul asanid imaamul Bukhari imaamul Bukhari boog daa jàpp ne mooy Malikun an Naafi' an ibni Umar an rasuulillahi sallallahu alayhi waaye bii boobu ginu ko féete kaw tamit mooy eh, Malik jële ci eh, sëriñam Naafi' mu jële ci ibni Umar mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi waaye bii ginu suufe boobu muy Malik ba léegi jële ci Abu Zinaad mu ci al-A'raj mu jële ci Seydina Mawlana Abu Hurayra mu jële ci ndawal Yàlla li sallallahu alayhi kon mooy càllale boobu mu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taqumu saa'atu hattaa yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fa yaqulu yaa laytanii makaanahu wala fii noonu la ko nde mu ne saa du taxaw mukk budul ne góor wax naa la amul jigéen ak góor a ci yam li ngay gis góor gu romb li nga xamante ne mooy ci xabru xabrum nit ñi moom naan akaso ay way aka neexoon fekkoon temps yi man man ma nekkoon place kii quoi waaw kii ñu suuloon bu yàgg aka neexoon man lii sama bàmmeel la doon doon voilà kon noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala daal di indi allahu akbar allahu akbar gi kanta al imamu ki nga xamante ne mooy imamu muslim rahimahullahu taala moom moo ko ndi comme kaddu nga xam ne moom la al imamu al bukhari rahimahullah indi fi indi na tamit comme bi wala indi na ko ci fitani wa saa baabun laa taqumu saatu hatta yamurra rajulu bi qabri rajuli fayatamanna an yakuna makaana almayiti min albala waaw woom ñoom imaamu Nawawi def mais laa taqumu saa saa du taxaw mu hatta mbete yamurra rajul nit ki di romb bi qabri rajul eh, qabru nit ni moom fayatamanna mu mébét an yakuna makaana almayiti ay way bu ma mënoon nekk waay bërëbu kii nii way fekkoon man dencoon nañ ma bu yàgg lu tax minal balaal la ko sabab nag muy wax loolee la ko poussé mooy nattu allahu akbar yi dal ci kaw mu ne haddathana imam uh, uh, muslim bi mu njëkk indi foofu mooy comme bi imamul Bukhari yi biñ génn kàdd yooyu la taqumu saa hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul fa yaqulu ya laytani makana kanta li nekk ci Riyad bi moom la ci teg voilà mooy bi mu ci teg mu ne haddathana Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban ibn Salih wa Muhammad ibn Yazid ar-Rifa'i wal lafz ibn Aban imam uh, Muslim rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban ibn Salih ila bi tur bi uh, muy ibn Salih ibn Umayr al-Qurashi al-Umawi mawla Uthman ibn Affan uh, ñi ne ñoo al-Ju'fi la Abu Abdurrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a génnaat na deux cent trente-neuf mu ne ak beneen sëriñ wa Muhammad ibn Yazid ar-Rifa'i ak sama beneen sëriñ wa imam Muslim di Muhammad ibn Yazid ibn Muhammad ibn Kathir ibn Rifa'a ibn Sama'a al-Ijli Abu Hisham ar-Rifa'i al-Kufi al-Muqri wal-Qadi eh, newoon na Baghdad fa la génn àddina waaye kon moom man nga al Kuufi waaye Baghdad la génn àddina rahimahullahu ta'ala génn àddina deux mu ne wal libni Aban mu ne kanta kaddu yi ma indi fii mooy sama sëriñ mu njëkk bi mooy Abdallah ibn Umar ah, ibn Muhammad ibn Aban voilà ñu koy dàkkantele maamam bële moo mu ne ibnu Aban rahmatullahi alayhi qala mu ne sama ñaari sëriñ yi yëpp biñ ñu nette nee nañu haddathana ibn Fudayl ñu ne ki leen nettale ba ibnu Fudayl Muhammad ibnu Fudayl Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àdduna cent quatre-vingt-quatorze an Isma'il mu Abu Isma'il di Bashir ibnu Salman al-Kindi Abu Isma'il al-Kufi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu an abi hazim mu jël abu hazim di salman abu hazim al-ashja'i al-kufi rahimahullahu ta'ala ashja'i mawlahum la al-kufi rahmatullahi alayhi mooy abu hazim al-ashja'i loolu la siiwe woon génn àddina début l'an cent rahmatullahi alayhi léegi moom euh, moom an abi hurayrata muy al-hafiz al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi laa tadhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu ala al-qabri fayatamarragu alayhi wa yaqulu ya laytani kuntu makaana saahibi haadha al-qabr wa laysa bihi ad-diinu illa al-balaa yi nag ñu bari kenn du def dayna du dayna de <laughs> parce que dayna ci balaa yi la bokk kenn li ko waral nekkul det bor bu am lu dul balaa waaye mais balaa <laughs> bor ci daal mooy diin la diine voilà mooy diineem diineem diineem du du war du du ko pousser muy muy muy muy non xam nga lan la balaa yee tar rek waaw diin la diin te tamit du comme li ko yenn ci suraax yi di tekkee naan non diine googu ah aada loolu dëgërul voilà te loolu euh, kii euh, imaam alxam xajar mu koy tudd ñaan al al mu al mudahhir nee na euh, euh, ad diin huna al aada mooy aada waaw mu ne waaye euh, loolu moom lay sa bi dëgër de toute façon du aada ah. <laughs> waaw këne rek mooy kooku day day day ñëw di bërëmu ci yatamarrahu ala ra'sil qabri wa yatamanna al maw fi xaali laysa tamarruhu min aadati loolu liñ ci jublu mooy day ñëw di bërëmu ci li nga xam ne mooy xabru bi di mébét dee te koo xamante ne mooy di def loolee di bërëbu ci xabru yi du aadaam loolu du loolu waaye li ko ci teg mooy du aadaam de waaye waaye li ko ci poussé mooy natt yi nga xam ne ñoo tar ci moom waaye du loolu diine mooy diine diine li ñu xam mooy c'est diine taxulaa l'islam dara du loolu de alhamdulillah kon hadis baa ngi nii di ñu wane kon ah eh, kon balaa yi eh, dina tara ah. parce que li nga xam ne day tax di mébétloo nit nit muy romb ku faatu bañ denc ko bu yàgg muy ñaan yàlla naan aka neexoon hmm? man ma ne woon palaasu kii loolu day ah loolu loolu loolu garaaw la moo tax imaam al-Hafiz Ibn def na ci bahsun nafisun jiddan léegi nañu ko partager nañu ko bokk insha allah eh, léegi mu ne kon yeneen saa saab lii mu wax ne saa du du du jot àddina du romb ba jeex mukk lu dul lii xew nit ki romb xabru fa yatamarragu alayhi waaw waaw daal di lemu waaw waaw daal di ci kii yolo oy oy oy way ay way kii ñee ko kiñ suul fii mu ne lool naan yaa laytanii makaana mooy ay kuntu mayitan fekkoon ma faatu woon nekkoon man maay borom xabru bi al imaam ibnu mu nee na nag lii nag nga gis ah eh, mooy di ñee waa xabru yi ak mëbët dee loolu inda zuhuril fitan la innama huwa xawfu dhihaabi diin bi ghalabatil eh, al baatil wa ahlihi wa zuhuril ma'aasi wal munkar imaam nu Battaal moom nii la ko dégge te pourtant yeneen saa sam nee na lay sa bi diina <laughs> non du diine ko waral de waaw du diine moo ko waral kon nag taxab taxabudu taxabutu ahli al qubur wa tamanni al mawt inda zuhuri al fitan innama huwa xawfu dhihaabi diin bi ghalabati al baatil wa ahli wa zuhuri al ma'aasi wal munkar ah mu ne boo gisee lii nag nit di dund ba jamono ñëw mu mébét ne romb xabru di mébét nekk fekkoon ñu dencoon ko bu yàgg mu faatoon bu yàgg waaw mu ne loolu li koy wane li koy waral di ñeewaa bàmmeel tey mébét faatu mooy bu fitne yu rëy yi feeñee te lool li koy waral dëgg-dëgg mooy lay jural waaja nag di mébét loolu mooy lee ko waral mais lan lan ndax daa am lu mu bëgg làq lu mu bëgg a préserver innama wa xawfu zihabu diin daay ragal diinim naaw ngir garder diineem mu mébét yàlla ba yàlla bu def ak a neexoon fekkoon man faatu woon naa lu tax bi galabatil baatil ndax neen gi nga xam ne moom mooy ñëw dal di feeñ daal di féete kaw wa ahlihi ak waa neen ni ñuy amee genn waaye suprématie ak tamit ñee mbon gaa yi amatuñ ci benn lu ñuy nëbb ba pare daanaka foo jaar ay ay ay kaccoor kese ngay gis waaw neen ak yu bon kese wa zuhuril maasi ak fe waay yow bakkaar yi wasaaroo tasaaroo wal munkari ak yi nga xam ne dañoo diina da leen a bañ imaam al-Hafiz bi mu tuddee lii ci alfan mu ne walaysa hada aman fi haqqi kulli ahada mu ne lii nag imaam Ibn Battal wax <laughs> mu ne du loo xam ne lu ñu général la ci ak ku nekk du ku nekk mooy kii ñoo innama huwa xaasun bi ahlil xayr lii mooy dafa jagoo waa yiw voilà mooy lim la bëgg a wax mooy di mëbët dee du loo xam ne euh, euh, que ne euh, loolu waa yiw ku nekk la ñun ñëpp déedéet loolu waa yiw la wa amma ghayruhum ndax ñoom seen diine lañ bëgg préserver loolu ku baax ak ku ku baax mooy mooy mëbët loolu waaw fitne dina ñëw nga ne ay way aka soo aka neexoon lii bañoon ma fi fekk parce que lii moom waaw bu ma faat woon mu yàgg moom yii yëpp doonu ma ci woon fekk ah, am nay jamono de cëy bu ma ci faat woon <laughs> doon naa gën a am yaakaar que léegi nii li xew sama gannaaw ay way li ma li ma liggéey gannaaw loola loolu nit ku baax moo koy def mu ne loolu ku baax la du ku nekk ci nit ñi mooy def loolu wa innama wa wax bi ahlil xayr wa amma ghayruhum kantaa ñi dul moom faqad yakunu lima yaqaw li ahadin min al musiba fi nafsi kantaa ñi dul waa yiw moom léeg-léegi gis koo xam ne yéefir la mais di mëbët dee waxuma la yem ci ma mëbët day dem pendre boppam ay boppam mu jeex parce que lu tax parce que musiba yi nga xam ne ñoo acculé wu ci moom aw ahli yi am na ñoo xam ne sax musiba bi du ñoom la laal directement wala mu am yenn feebar yu metti gars yi nee nañ ko yow moom gis na c'est incurable wala gars yi gi jéem wax wuñ ko c'est incurable mais jàpp na ne non c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort je vais partir vous partez où monsieur je vais me tuer <laughs> yu mel noonu waaw <laughs> daa benn waay bu ko doon bu ma ko doon benn waay bu ma ko doon nettal daa dajoo daa dajee ko benn waay ci métro bi mu <laughs> muy waaja xaru quoi benn tubaab taxaw dégg ma am su fi pax su ko moom dama xaar métro bi ñëw balay jege mu sànni ci boppam mu dër ko mais waaye <laughs> mu naan <laughs> ma waxtaan ak moom nag ba sawaay xaw a kii quoi parce que ma ko waxee sama kaa rek <laughs> sama kaa man nii nga xam ne yow li nga ñàkk bariwul fii France te moom français de français la ab tubaab Ah, yi mu doon yi mu doon kaas mooy voilà euh, xaw ma son petit ami sa petite amie ak ak son chien voilà yooyu voilà ñàkk petit ami yu xaw da ko ba léegi chien bi daa dee xaw ma léegi saa yi ne day partir quoi léegi nee na moo xëy moom <laughs> daal di koy wax man ni man ma ne ko mais yow man Sénégal laa jël Sénégal léegi yow looy ta famille léegi nee na <laughs> waa ji nee na expliquer di ko ak moom ah, mais comment tu fais pour vivre alors <laughs> tu es waaw ñëw ngir jàng mais xaw ma fi kenn ah. voilà sama parents yi ñëpp ngi Sénégal sama magge frère yi yàlla nangam wax ay kii léegi saa ay taxaw di ko xool quoi bu nga expliquer <laughs> comme ni fii saa yi nag xaw a relativiser affaire bi ko kooku yàlla bañoon mu dee yàllaa dogaloon ne du dee keroog rek wala moom ku xam. waaw mooy loolu mooy da ngay gis xam nga kooku du affaire diine taxoon pourtant fitne yi ko daloon moom moom moom la chien wam bu faatu la te ñàkkoon petit amem léegi mu ne mu ne léegi mooy corom bi nga xam ne dañ ko dina nakaale ci lu bon takku ko takkul kenn te ne léegi euh, voilà kon léegi moom dund gi jaratul d'être vécu qu'il va il comme yi nga xam ne yu ñàkk fayda mooy la gaay di xaru ah voilà léegi mu ne loolu dangay gis ñeneen ñi yoo xam ne du waa yiw ñoom musiba yi ci seen bopp am na ne seen bopp la comme feebar wala yu mel noonu wala loo xam ne problème yoo xam ne c'est personnel waaw gaañ leen di acculé ñii leen laaj ay bor yoo xam ne mënuñu koo fay li yii affaire yi ñu far ne man xaaral ma rey sama bopp njeex voilà <laughs> aw li xam ne ñoom li tax ak yooyu du loo xam ne da leen a laal seen njaboot la waaw dañuy gis leur proche ku leen jege koo xam ne daa musiba bu ko dal mënu koo supporter quoi. te manu ci dara muy nëbët yàlla rayoon ko bu bañoon a fekk lii quoi aw duniyaa aw duniyaa wala mbiru àddinaam waaw commerce am amoon yàqu na voilà affaire bi nga xam ne wala ça fait longtemps il investi dedans gars yi ñëw nañ taalal ma ko ah yi nga xam ne moo j'avais temps investi loolu lépp fii mu ne voilà des bandits sont passés par là ces boy yi nga xam ne amuñ benn yar wala ils ont tout ils ont mis le feu ci sama petite entreprise bi nga xam ne voilà voilà wala sama tool bi voilà xam na ay gars yoo xam ne ñoo fi jaar wala gars nañu soxor sama poulailler bi nga xam ne kii woon naa ko j'ai investi lépp ay mbir fu nekk jënd du matériel gars yoo xam ne dañu soxor voilà ñu ñëw guddi ñu ñëw taal lépp voilà voilà ah, il faut que je je je, je parte voilà je pars ah, il faut de cette vie là ah, oh <laughs> wala dim na bët aka neexoon lii la bañoon ma ci fekk si j'étais waayo parmi les morts voilà yëpp ma ci fekk <laughs> waaw mu ne wa in lam yakun fii daalika shay'un yata'allaqu bi diine waaw même bu dee ne xam nga yi wax nii dara moom moom amul benn rapport ak diineem ndax du jullit jullit booy def yi yor yi da koy def yéene ci euh, dund ci dundali ci dimbali ci loolu loolu am na rapport ak sa diine mais bu dee yéefee yoonam ak tamit jullit ñoo xam ne seen yoon newu ci waaw duñu sóoraale seen borom ci diine léeg-léeg koog buy mëbët faatu duur yooyoo taxa ah. non musiba yi ko acculé la waaw man yàlla mi ñuy wax yooyu nag bokk na bàkkaar gën a rëy waaw man de man yàlla yërmandeem gi ñuy wax ak tamit ñaar loolu da doy na yooyu nga gis ne ñooñu bu ñu mébétee dee amul dara loo xam ne lu jege seen diine tax mu ne wayu wayu ayiduhu lii dëgëral lii nag mooy maa axrajahu mooy li nga xam ne moom la génne fii riwaayati abi Haazim an abi Hurayra waaw mooy li imaam al Buxaari génne soroo ko ci riwaaya abu Haazim mu jël seen abu Hurayra ba léegi mais non imaam Muslim voilà imaam Muslim da suñu hadis bii lii nga xamante ne moom la imaam an-Nawawi indi kaddu yi xam nga même hadis bi la mais mooy façon bi ko imaam Muslim daal di soloowe mooy suñu hadis bii nga xam ne walladhi nafsi bi yadi laa tamuru yoneen saa sam ne waat naa ci ki nga xamante ne sama bakkan mu ngi ci loxoom laa tamuru dunya addina du romb ba jee xatta mbete lu dul ne yamur ra dina romba rajulu bil qabri dina romb qabru fa yatamarrahu alayhi mu daal di ciy bërëngu fa yaqul man ya laytani makana sahiba hadha alqabr wa laysa bihi ad-din wa bihi illa al mu ne lii moom mooy dëgëral ke ne waaw lii moom loolu loolu am na yoo xam ne mooy waa yiw imam Ibn Battal wax waa yiw am na ñoo xam ne ndax préserver seen diine dina tax wattu seen diine lu ñu ragal balaa yeeg yu bon yeeg yi xew daal di koy yóbbu ñu ma bët loolu